kon ci suñu jotaay ñu génn walla alhamdu wal minna jeexaloon chapitre cent quatre-vingt-quatre loolu wa baabu istihbaab al-ijtimaa'i al-qiraa'a amuloon dernier bi doon wax ci li nga xam ne moo jëmoon ci e, fadaa'ilu ci jëm ci kitaabul fadaa'il bi ci wàllu loole walillaahil hamdu wal kon euh, li nga xam ne moom moo ci tegu mooy li nga xam ne mooy war a gis yeneen i ngëneel yoo xam ne dafa xew di comme chapitre cinq muy chapitre cent quatre-vingt-cinq bi niñ ko waxoon muy euh, baabu fadlil wudu chapitre bi wax ci les vertus de les ablutions ngëneel yi jëm ci wàllu euh, njàpp bunt bi nag njàpp al wudu mooy njàpp gi ñu xam muy an nadaafatu wan nadaara wal xusn mooy an nadaafa mooy ak laab wan nadaara ak nay loo xam da lay mayug leer wal xusn ak rafet waaw jóge ci ab daw ak mooy ak leer waaw ci la baat boobu al wudu u jóge arab waaw waaye nag bu dee ci fuqaha yi daa am nuñ tekke tekkee euh, bu dee alxanafiya rahmatullah alayhim ñoom dañu def al dañ ne mooy alxaslu wal masu ala wajhin maxsuus ne al wudu li njëkk mooy al taarifu euh, lughatan mooy al nadaafatu wal nadaaratu wal xusn loolu mooy tekki bi ci wàllu langue étymologiquement waaye bu dee euh, orfan wala istilahan ci langage wu jargon wu boroom xam-xam yi nag fuqaha yi rahmatullah alayhim moom lañ lay wax nii ne ulamaul ahnaf min alxanafiya ñoom dañ ne mooy alxaslu wal masxu ala wajhin maxsuus mooy ak raxas ak li nga xam ne mooy ak ak masa ci wàll woo xam ne wu jagoo la kanta boroom xam-xamu Maliki yi alayhim ñoom ñu tudde ko ne moom taharatun ma'iyya tata'allaqu ala al-a'daa'i al ala wajhin maxsuus ñoom ni ñu ko firee dañ ne mooy taharatun ma'iyya ak laab lay doon goo xam ne ci ndox lay doon mooy ndox lay koy defee tataallaqu boo xam ne day day day day day day day lëkkaloo day day day concerné la nga xam ne moom lay laal mooy ala ala al a'daa al arbaa ci ñeenti cër yi nga xam ne moom la al imam aaya bi muy indi muy benn laaya fii ndax dina commencer laaya waaw bi nga xam ne mooy suuratul maa'ida bi aaya six bi borom bi di digle di fa leeral ana naka la ñuy jàppe cër yooyee nga xam ne dane ya ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ida qumtum bu ngeen jógee ila salaa faghsilu faghsilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam benn cër bangoom wa aydiyakum ilal marafiqi seen loxo yi ca catu baaraam ya ilal marafiqi ba ci conc yi ñaareelu cërëngoog wamsahu ngeen masa bi ru'usikum seen bopp yi wa arjulakum te ngeen raxas seen tànk yi ñeenti cër yooyu ñoom ñu ne yooyu la mooy laab goo xam ne xanafiya yi tax ñu ne wal mas mooy wam saxu boo tax ñu boole ci masa ndax euh, bopp dañ koy masa waaw du ñu ko raxas moo tax ñu ne al ghaslu wa wal masu wa wajhin maxsuus ñoom simple le nañ waaw al ghaslu wal wajhu wal masu ala wajhin maxsuus kanta maliki rahmatullah alayhim ñu ne taharatun ma'iyya laab la goo xam ne ndox lañ koy defe tataallaqu boo xam ne mu ngi li mu concerné mooy alal a'da ci cër ya nga xam ne al arbaa yay ñeent yi ñu wax sànq al maxsuusa yu jagoo yoo yële ala wajhin ci wàll woo xam ne nag maxsuusin bu jagoo la du n'importe comment nag ngay ñëw ne waa ñeenti cër yooyu ah ah waaw nañ ko raxas aywa nii ñëw rek laal fii fii tooyil fii tooy nga dem par déet wajhin maxsuus loolu la Shafi'i yi rahmatullah alayhim ño no Hanafi Maliki yi rahmatullah kanta Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ngi ko firi al wudu ñu ne mooy isticmaalul maa'i ala a'daa'in maxsuusa mufattahatan bin niyya ñu ne mooy da ngay jëfandikoo ndox ci cër yi nga xam ne mooy yu jagoo yi mooy yu yi nga war a raxas mufattahatan waaye loolee sa jëf joojee yaa ngi koy ubbee bin niyyati li nga xam ne mooy yéene fokk yéene am ci kanta ulamaul xanaabila rahmatullah alayhim muy xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ko tekkee ne mooy isticmalu ma'in tahur ala wajhin maxsuus ala a'da'in maxsuusa murattabatan ha ala al furud ñu ne mooy da ngay ndox waaw moo xam ne mu laab lay doon tay laabalaate ba n'importe quel ndox doo jël ma'ul wardi <laughs> ndoxum rose waaw ba pare naan danga koy ndoxum fleur nga jël ko naan da koy jàpp déet ñu ne la déedéet maa um tahuur waaw boo xam ne day laab laa balaate waaw ala wajhin moom ngay jëfandikoo ci wàll woo xam ne maxsuusin wu jagoo la ala aada in ci ay cër maxsuusa yoo xam ne yu jagoo la murattabatan yoo xam ne day eh, teg toftaloo alal furuudi mooy yow ci farata yi boo raxasee benn farata nga teg ci beneen farata mooy bul jël nag jaawale mbir yi raxas tànk yi commencé door a xasar kanam ñu ne déet murattabatan day nekk yoo xam ne dañuy teg toftalu alal furuud ci farata yi cër ya nga xam ne farata la ñu raxas leen kon ci gàttal ñoom nii lañ ko firee euh, al wudu nag dañoo al wudu di wax al wadu mooy ndoxum njàpp mi al wadu comme euh, loolu mooy ndoxum njàpp al wudu nag mooy jëf ji mooy njàpp li waaw comme as-sahuru mooy li ñuy xëdd li ñuy lekk ngir xëdd as-suhuru mooy jëf ji mooy xëdd waaw at-tahuru loolu it benn la mooy la may laabloo waaw at-tahur comme ndox mi kanta at mooy jëf ji waaw kon nag mu ngi noonu ku mooy yu mel noon rek waaw am na nag ñu ne bon yooyu yëpp euh, dañuy jàllal ba day dem ci bii bii dem ci bii waaw mais lii mooy li gën a si wallahu taala alam léegi kon ginnaaw bu ñu xamee loolu Euh, kon baabu gii nag day wax lu fadlul wudu ngëneelu njàpp njàpp gii nag muy wax da xam ne njàpp dafa am ay façon dafa am ay façon de parce que am na njàpp goo xam ne njàpp la ngir julli boobu farata la mooy yow manoo ñëw bu dee sa njàpp dafa toj mooy manoo ñëw ne boo man damay euh, tiim alors que man ngaa mooy amul dara lu tax nga tiim man ngaa jàpp loolu day xaraam nga julli ci noonu te yow amatoo njàpp kon mooy dafa am njàpp dafa am njàpp goo xamante ne daa am lu koy waral waaw nga jàpp parce que da ngaa war a julli wala da ngaa war a tawaaf wala da ngaa yooyu li gën a dëgër mooy ne farata la da ngaa war a jàpp njàpp googu eh, da ngaa war a jàpp bala ngaa tawaaf waaw léegi nag bu sa jàpp tojee mooy li gën te lool mooy li gën a dëgër da ngay dem jàppiwaat boo ñëwaatee nga àggale fa nga yemoon ci tawaaf ja kon nag loolu lu ama am solo la eh, mu am jàpp goo xam ne ngir jàngal Qur'an te loolu mooy ngir laal mushaf bi boobu ngir laal mushaf bi li gën a dëgër mooy nga laal da ngay jàpp waaye tamit eh, booy naafila julli naafila ak julli farataa ci yam amoon nga ne naafila laay julli kon nag bon bu boobaa est-ce que kon jàpp gi jar na ko quoi ah c'est du naafila quoi après affaire bi c'est pas c'est pas du frotte quoi. non te nag dañoo war di di xam naa sariya yombal na ci wàllu euh, nu mu tudd euh, farata euh, ci kii lu dul farata loo xam ne yombalu ko ci wàllu farata quoi kon xam naa bon ñun mën nañoo jàpp rek waaw dañuy kii rek waaye jarul ñuy jàpp dañ naa nga déet ba nga jàpp bala nga day gi da ngay jàpp kay <laughs> da jàpp nga naan lan kon loolu eh, lu amaam solo la te julli yooyu nag même julli néew ci la de waaw manoon na bon julli néew moom comme que façon julli bu spécial la bokk la jiyee jarul may jàpp non laa ndax laa tuqbalu salatun bi ghayri ak laa yaqbalu allahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda deesu nangu benn jàpp hadith sayna ibn Umar nekk ci imam Ahmad ak inda muslim ke borom bi du nangu benn jàpp benn julli bu amul ak laab bi ghayri tuhur wala sadaqatan min ghulul ak la yaqbalu llah hadise na Abu Hurayra nekk sahihayn borom bi nu nangu e, salaat ahadikum julli kenn ci yéen ida ahdatha bu tojale hatta mbéte yatawadda mu daal di laablu kon loolu lu ama am solo la e? léegi nag buñ la nee farata la nag ci julli mooy bu dee waa ji julli ji bu dee waxtu yi dafa yaatu fekk waxtu yi jeexul te mën na cee julli loolu mooy mu dem jàppi du farata ci moom mais bu jógee ba taxaw war a julli ji te amul njàpp fekk amul njàpp kooku day nekk loo xam ne farata lay doon ci mu dem mu daal di koy defi voilà kon loolu lu am am solo la am na yeneen yoo xam ne dañ cee sopp tamit eh, nit ki di ci yor njàpp waaw bokk na di takkook njàpp saa su ne te boo jàppee nga julli ñaari rakka comme ni yeneen saa salaf waxoon Seyna Bilal ne ko yow waaw Bilal lan nga ma jiitoo àjjana parce damaa dégg sa teppi teppi tànki sama kanam sa àjjana Allah ala <laughs> jëf nga jëf yow Bilal joo xam ne moo tax man yonent way saa saa mooy dugg àjjana li dégg sa tànki ca sama kanam <laughs> nga nekk sama kanam ah Seyna Bilal na xalaat ah yonent saa saa man de leen daal laa yaakaar de ah li ma gën yaakaar li ma li nga xam ne moom laay def daal mooy. saa bu ma jullee ah saa bu ma tojalee damay jàppi te bu ma jàppee bala maa du ma gis ne lu naa julli ñaari ràkk yeneen saa saa ne ko loolu la nag <laughs> ne ko lii nga wax la nag waaw ah, kay lii lii la bilaal lii nga wax nii lii nii la waaw <laughs> ah, kon ah, loolu lu am solo ko quoi nañ ciy bàyyi xel de waaw <laughs> nañ ciy bàyyi xel yooyu par exemple dañ koo dañ dañ koo dañ koo dañ koo sopp hmm? du loo xam nag dañ naan waay waa léegi nag comme nag lool la nag léegi nag farata la nag képp koo xam ne nag tojalati jalatuña rek da ngaa a jàpp dañ naan non non non c'est pas àggul foofu waaw <laughs> àggul foofu nag waaw àggul foofu nag jotu faa àgg nag waaye booy seeti boroom xam-xam tamit sopp nañ nga jàpp moo tax Seydina Abu Hurayra naka noonu Seydina Hudayfa ku ci nekk radiyallahu anhu maa nee dama dajeeg yeneen saa saam ci mbeddu Medina yi fan xanastu ma jékki rek daal di laqatu gisatuma <laughs> waaw léegi nag eh, eh, eh, ma dajeeg yeneen saa saam mu ne ma waa Abu Hurayra ñëw foo newoon keroog ma gis doo gis dama laa gis rek jékki gisatuma mu ne ko yeneen saa salaam que damaa daje woon ak yow. bi may dajeeg yow yoruma woon jàpp loolu moo tax waaw mu ne ko subhaanallah wa inna al mu'mina aw al muslim al mu'mina la yanjus mu ne subhaanallah <laughs> booy gëm bi du euh, sobewu loolu fuñ ko jële parce que waxu ko ne kan loolu waaye jaru ko booy dajeeg booy dajeeg man daa jar ngay non mooy da koo saxal ci loolu gisinam boobu waaye da ko mu xamal ko leen rek ne ko waaye malgré tout nag taxul nga nekk koo xam ne da nekk koo xam ne mooy da sobewu waaw loolu la kon loolu am am solo la léegi kon jàpp e, ci gàttal mooy loolu noonu léegi nag e, e, am na yeneen tamit waaw am na yeneen yoo xamante ne tamit dañ koy sopp nit ki bu koy def mu nekk koo xamante ne day fekk mu ànd ak li nga xam ne mooy jàpp waaye yi ñu ci wax nii baax na waaw sopp nañ nit ki buy tudd yàlla fekk mu newoon jàpp parce que ren saa salaam waaj daa ñëw daal di koy nuyu fekk mu newoon doon faj aajoom euh, wuyuwu ko waaw mu ne ko boo gisee ne wuyu ma la woon après la laal tiim ci miir bi dóor loxoom ci miir bi raayax ak kanam beeg loxo yi ba pare ne ko boo gisee kiiwuma wuyuma la woon parce que dama ne woon xaal boo xam ne bëgg woon di ci tudd yàlla am na boo xam ne boo ma fekkatee ci xaal bi bu ma ci noonu waaw comme loolu Euh, mooy dañ koo sopp waaw fay nuyoo nga xam ne waaleykum salaam wa rahmatullah yooyu euh, nit ki sopp nañ euh, booy tudd tur yàlla fekk nga am jàpp waaye tamit loolu ba léegi bokkul ci li nga xamante ne nii mooy ci farata yi nag la bokk boo xamante ne ni dañ naan waa ji nag bis boo xama eh, déglu ma fi bés boo fi tuddee tur yàlla te amoo njàpp yow di nga am problème non non àggul foofu waaye dañ koo sopp voilà kon loolu ci gàttal ñu yem noonu ci wàll yi kon fadlul wudu surtout bi mooy njàpp ci d'une façon général waaw dafa am gëneel rien jàpp rek jaamu yàlla bu rëy la waaw loolu nag euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër <laughs> waaw xam nga euh, euh, ndax jàpp daa nekk jaamu yàlla boo xam ne dafa nekk manqulul maana am laa loolu daa nekk ab wut ab wuute diggante xanafiya yi ak jumhurul ulama rahmatullah alayhim mooy est njàpp daa nekk loo xam ne mooy maanaawam lu ñu mën a xalam la lu ñu mën a xam la lu ñu mën a wala déet loolu loolu nag buñ ko jubloo mooy bu boobaa képp koo xamante ne dafa ne si manqulul maana la non non kii la nu tudd mooy ta'abbudi la wala wala wala wala wala c'est la même chose mooy ta'abbudi mooy loo xam ne dañ koy def ngir jaamoo ko yàlla kese waaw loo xam ne manoo ko xel xalaat amul majaalu xel xel amu ci bërëb dañ koy jaamoo yàlla même bu dee ne après loolu terewul ni man na ñu am na xikma yuñ ci mën a am ku jàpp ne mbir yi noonu la mooy danaan la lool farata la ki nga xam ne nag dane daa am loo xam ne rek moo tax wasiila kese la mooy moom euh, ab lu ñuy jokkaloo kese la kooku moom euh, day euh, du ko def farata moo tax boo gisee ci njàpp yàgg nañ ko foofu waxati ko fi ne la ku mel ne xanafiya yi rahmatullah ala ñoom dañoo jàpp ne moo jàpp moom jarul yéene waaw ñu moo tax gis nga ñoom ni ñu ni ñu ni ñu fi réewee lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy lan alwudu xam nga alxaslu wal masalaa wajin maxsuus waaw waxuñu la digaloo déggoo façon yéene bon même bu dee ne man nga ne moo Maalikee yi tamit tamit dañu wax dégguma ci yéene ah. to euh, tahaara ma yatataallaqu ala al-a'daa al-arba'a al-maxsuus ala maxsuus ñu ne la waaw mais sauf que ñoom dañ ko tey yokk ak ñeneen ñi sauf que ñii da ñoom li tax dañu la ne parce que euh, bon wudu xam nañ ko cër yi ñuy dañuy dañuy da dafa nekk loo xam ne du jaamu yàlla boo xam ne bu bu beru la loolu lañ la bëgg a wax ñoom Hanafiya yi dañ koy def waaye jàpp moom kese noonu du jaamu yàlla boo xam ne bu tax ñuy wax la <laughs> waaw mooy fu ñu ko defee daa am lu tax mais moom dongu dongu dongu moom du jaamu yàlla kese loolu moo tax ñu naan ñoom waaw ci jàpp noo moom eh, non eh, loolu moom du jàpp du du du farata quoi waaw non loolu du farata yéene bi moo tax ñoom ñu jàpp loolu waaw mais du jaamu yàlla bu bu wéet alors quoi ju mu ne baña way te loolu mooy li gën a dëgër <laughs> waaw loolu mooy li gën a dëgër te ne loolu aussi farata la kay non kii la jaamu yàlla bu kii la ndax yonent bari saasan mi ci wax gëneel te dinañ ko gis ci bunt bi al imam an-Nawawi def nii nga xam ne mooy nit ki yow rien que boo jàppee mu ne sa yonent sa sa sa bàkkaar yi day génn waaw day génn ànd ak ndox mi walla dig euh, la la la mujj ca ndox ma ah, hadis Seydina Usmaan bi mille vingt six eh, bi mu ne man tawadda fa ahsanal wudu xarajat xataayaahu hatta taxruju min tahti azfaari képp ku jàpp rafetal sam jàpp day génn say bakkaar kon la nga xamante ne ba te su suufu eh, weya loolu day wan kon lii jàpp kon moom moom jàpp yàlla bu wét la rien que nga jàpp kese même julli wóor laaloo mushaf tawaafoo defoo yooyu yëpp ma yooyu yëpp boo ko defee ba pare bon am na am na <laughs> mooy nga jàppee rek yow da nga ciy am yool bi am na yeneen i euh, fu ñu soppe jàpp comme li kii xam ne yeneen saa soxna bu nit ki jotee soxnaam bëgg a delluwaat na na na jàpp waaw loolu yu mel noonu loolu wax nañ la nekkuñu di <laughs> di euh, peek yëf yi dañuy wax noonu rek voilà <laughs> loolu dañ ko parce que léegi fa sama xel dem loolu par exemple dañ ko nekk loo xam ne. lu ñu euh, sopp la ak nit ki buy dem di tëddi comme li mu waxoon Seydina al-Bara ibn Azib te gisoon nañ ko ci Riyad bi fii waaw boo boo ñëwee bay tëddi waaw ida awayta ila firash ila firashika fatawadda wudu'aka lis-salah waaw waaw boo ñëwee bay waaj bay tëddi nag day waaj a tëddi doo ñëw ba tëddi ci lal bi bay jàpp ci kaw lal bi non day waaj a tëddi nag ne <laughs> nga jàpp sa jàpp gi ngay jàpp ci julli après nga wax baat yooyu allahumma hmm? euh, aslamtu wajhi ilayk waaw yooyu noonu wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri waaw boobu noonu bu ne boo ba kàddu ya jeex boo ko defee yow nga faatu da ngay faatu ci fitra loolu njàpp ko dañ ko sopp par exemple du farata képp ku war a tëddi da ngaa war a ñëw nekk koo xam da ngay jàpp yoon bon léegi c'est bon foog naa ci loolu léegi nag kon euh, ginnaaw lii nii kon fadlul wudu bi kon ngëneelu njàpp gi muy wax daa nekk loo xam ne euh, euh, mooy njàpp d'une façon général kon kon gis nañ xanafiya yi bon rahmatullah alayhim ñoom parce que dañ jàpp ne maqulul maana la voilà xam nañ lu tax bon dañuy jàpp pour def lii alors que boo leen nee mais lii attention yéen xanafiya yi rahmatullah alayhim yéen nee ngeen tiim nag tiim daa jar yéen ñu ne waaw tiim am tiim du maakulul maanaa xamuñu lu tax loolu dii la voilà kon loolu day laaj li nga xam ne mooy yéene euh, loolu seen ma seen seen mazhab la lool moo tax nag boo ko xamee képp koo xam ne Hanafi la mooy boo moom laa doon wax ne que ça soit sangu set ak yooyu ñoom soxlawul yéene par exemple boo waroon a jàpp fii nga euh, doon dem ci jàkka ji dëgg doon génn di doxantu euh, amoo jàpp waaye muy taw taw taw bu tooy xeet sa lépp tooy fi ñu war a raxas yépp ci jàpp gi lépp tooy euh, euh, nga romb ci jàkka ji ne eh waaye julli jot na ñoom dañ laa la duggal imam baa ngay tari waaye yow bu dee am nga loo man a échanger wu léegi solle wala sax fa nga taxaw yow doo doo yàggaayee tooy ay wa jullil <laughs> waaw nu mu ci man di demee yow jullil sax soxlawul nga naan xaaral ma jàpp ak déedéet yow jàpp nga lépp tooy na jàpp parce soxlawul yéene waaw waaw kon nag loolu lu amoon solo rawatina sangu set bi moom nga am janaaba génn waaw muy taw suub suub suub suub suub suub buub sa yaram bi yëpp tooy ñu ne la acca jarul ngay def dara yow pare nga ci waaw soobul ma ci piscine bi wala duggal ma ci ndox ci géej gi wala ci géej bi waaw boo génnaatee nga <laughs> yéene ñàkk yéene ci yam yow moom de toute façon tey clean <laughs> sa yow moom sa kii yëkkatiku na alors que waa jumru na am mukku waay <laughs> foog nga yéene ko waaw ndax boo ko yéenewul parce que euh, daa nekk euh, euh, jaamu yàlla boo xam ne bu beru la moom njàpp kon njàpp googu nag lay wax fii fadlu baabu fadlil wudu baab buntu bii di wax gëneelu li nga xam ne mooy njàpp googee waaw nga xam ne moom la borom bi di nag al imam fii dinaaw bon di ujaala mu mbëssal mu ndaw mi léegi muy fii nii al imam dafi indi laaya waaw laayab wudu biñ la doon wax sa suratul maida après mu dugg ci xadis yi commencé ko xadis mille vingt quatre jeexale ko xadis bi nga xamante ne mooy mille trente deux kon ñaata la ay woo fay compter vingt quatre vingt cinq ah vingt six vingt sept ah vingt huit vingt neuf trente trente un trente deux muy neuf xadis neuf xadis la fi Euh, kon ñu tàmbali li nga xam ne mooy euh, euh, li mu tàmbalee muy laaya comme ni mu waxoon na wa usaddirul abwaab léegi mu delluwaat ci lool dinaaw <laughs> bee bunt bi ci lenn ci alquraan ak aay yoo xam ne yu tedd la wan al imaamu alxaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala dinaaw bim ne baabu fadlil wudu qaala allahu taala yaa ayyuhal ladiina aamanuu وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'iti aw laamastumu nisaa aw laamastumu nisaa falam tajiduu maa'an fatayammamu sa'iidan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu maa yuridu allahu liyaj'ala alaykum min harajin walaakin yuridu liyutahhirakum walaakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkuruun kon aaya boobu leen di suuratul maayida aaya siis mu ne qaala allahu taala wana borom bi nga xamante ne moo kawete yeegun neena yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal idaa qumtum bu ngeen jógee bu ngeen bëggee jóg ila salaati jëm ci julli na ngeen laxas seen xar kanam ya wa aydiyakum ak li nga xamante ne mooy seen loxo ya ilal marafiqi xar ci ñëw nañ wax ba pare <laughs> ilal marafiqi ba ci coonc ya wamsahu te na ngeen masaa bi ru'usikum na ngeen masa li nga xamante ne mooy seen bopp ya wa arjulakum te ngeen raxas seen tànk ya ilal ka'bayni ba ci ndeyjoor ya wa in kuntum junuba bu dee na ngeen a nekk ñoo xam ne na ngeen a am janaaba bu dee na nag da ngeen a am janaaba waaw ah lu ngeen di def fa tahharu na ngeen def nag laab ga gën a mat ga gën a ga gën a ga gën a yaatu mooy sangu wa wa in kuntum marda bu dee na ngeen a nekk way feebar aw ala safarin wala ngeen nekk ci kaw tukki aw wala boog jaa amu dikk jóge ahadun kenn minkum ci yéen min al-ghaa'iti ca wonag wa ca toilet ya aw wala boog lamastumu nisaa ngeen jonjoog jigéen ñi falam tajidu te daju ngeen ci xaal yi yëpp maa an ndox mu ngeen di laabloo bu boobaa fa tayammamu na ngeen tuub na ngeen jublu fay tayammamu na ngeen jublu ngir tiim sa'idan pak tayyiban boo xam ne bu laab la nu ngeen di tiime fam saxu na ngeen masa bi wujuhikum seen xar kanam ya wa aydikum masa seen loxo ya min hu cës pak but lab boobee maa yuridullahu da ngeen yëg seen borom tabaraka wa taala nammul ci yéen lu dul li yajala ngir mu defal leen ale maa yuridul buggul allahu borom bi li yajala ngir mu def alaykum ci seen kaw min xarajin ci xat-xat walakin waaye yuridu li mu nam mu dong mooy li yutahhirakum ngir mu laabal leen waaye wala yutimma ngir mu matal ni'matahu xéewalam aleykum ci seen kaw la'allakum bu ko defee tashkuru na yokku ko sant seen boroom tabaraka wa waaw kon nag mu ngi noonee waaw waaw kay côté jàpp nag am na loo xam ne dañ ko baat mooy daa amu jàpp woo xam ne al kamal ak al am na jàpp gën a mat mooy gi yi nga xam ne moom la xadiis yi di wax comme xadiis Seydina Usmaan bi ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom Abdallah ibn Zayd al-Maazini radiyallahu ta'ala anil jamii nga xam ne yooyu di wane ni mu gina a mate ni ko leen saa saa defe loolu mooy al al wudu'ul kamal waa almujzi bi nga xam ne moom waa ku ko def moom doy na la mooy boo yemee ci cëru njàpp yi yi nga xam ne ñooy farata yi ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne yooy kese la dara lu ci yokk kon eh, loolu lu am solo la waaw kay eh, am am solo la eh, léegi Euh, ginnaaw kon lii mooy aaya bi kon laaya baa ngi waaw kon lii mooy laaya bi nga xam ne mooy laayatul wudu i lañ koy tudde boo déggee aayatu tayammum mooy aaya bi hmm, léegi est-ce que moom bi ban la si mooy aayatul wudu yak aayatul aaya bi <laughs> te laaya bi taxawoon nañ ci defoon nañ ci loo xam ne ñoo euh, Cheikh al-Faadil Cheikh Ibn Rajab al-Maliki Sayyid Ismaïl waaw al-Faransi al-Assini al-Kawlaxi thumma al-Faransawi thumma al-Kanadi Kanadi waaw am Kanadi moom boobu kenn du ci ne damaa juum ay déggoon Serigne ba sa Cheikh al Éthiopie biñ gisoon ci moom ci jotaay bu le weesu bi ñuy jeexal rahimahullah dégg ko mu ne daa am ku mu mës dégg ci kuura bi waaw ah, ay ana ana deux mille dix ci côté laa ko déggoon bu ko eh, waaw waqad sami'tu ba'dahum yaqulu kenn bi ña benn boroom xam-xam boo xam ne al Kindi quoi ah Kindi miñ tuddee école fii non gaa yi léegi dañ jàpp bu ñu waxee benn tur rek comme nga ne al al al al alxawaarismi gaa alxawaarismi ñu naan ndax mooy kii euh, borom l'algorithme de am dëkk la rek borom xam-xam yëpp a juddu yëpp ak ña fa cosaanoo loolu lañ leen di wax comme ñu ne ak Sénégal yi du du ne duñ ne ak Sénégal yi rek ñu jàpp ne kenn koo xam ne xame woon nañ ko lool moom kese la wax non. <laughs> wala aaya bi liir ne euh, ñëw ba ci euh, wax xam-xam bi war wax al al kindi naan al kanadi mu ne man hada min kanada hada raawi hadith yi yaa ngi ne Canada daa xewagul woon kenn daa xamoon luy Canada mais même Canada Canada bi même Canada da nga bëgg a wax Canada gi la jógee min qabilati Kinda waaw ngandum tribu bu mag boo bële ci arab yi Kinda ngaan al-Kindi ngaan al-Kanadi waaw nag al-Hafiz al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab moom moom al-Kanadi al-Kanadi moom <laughs> itam bul juum foofu naan al-Kindi ne bokkut ci Kinda ah xanaa <laughs> bokk boo xam ne man yëguma ko <laughs> allahu taala waa ci ci loolu waaw mu ngi ci archive aayatu tayammum lañ ko tudde yoo xam ne aaya bi kese la woon yaatal walillahi alhamdu eh, wal minna moo tax eh, alhamdulillah duñ ci nekk yàgg noonu waaw eh, li nga xamante ne kon mooy lañ ciy wax ci lu gàtt rek kon laaye bii day wane ci la alquran indee ci la suñu boroom tabaraka wa taala daal di eh, euh, tudde li nga xamante ne mooy laayay laayay njàpp gi ci alquran waaw fii la ko indee ci suuratul maa'ida mu nekk madaniya même bu dee ne leer na ne Makka dañ doon dañ doon jàpp waaw am beneen affaire bu am solo mooy njàpp ce n'est pas jagle suñu xeet bi non parce ñëw na ci hadis keroog sayyidatu Saara bi nga xam ne ci la ko kàccoor ba Égypte naroona euh, saay saaye yeneen saa saa nee na dafa jóg mu jàpp ñaan boroomam tabaaraka wa taala boroom bi daal di koy musal naka noon Jurayj ar-Raahib nañ ko fii ci Riyaad bi te loolu lépp moom ci saxiix yi xadiisu Jurayj bi bi nga xam ne ci la ko gaa yi tuumaal ndaw sa tuumaal ko ba gaa yi toj li nga xam ne mooy fam doon jaamoo yàlla waaw toj ko ni mu gën a gaawe ah, yow nekk yaa saay saaye ndaw si ba am doom mu jàpp ñaan borom bi tabaraka wa taala dara dal ko lu ñaanub yaayam ba ko ñaana yaayam doon woo mu naan yooyu sama julli sama yaay mi may ah, nag daal di wuyu ñaan ji mu nekkoon yaay ju tàng rek <laughs> na jamono joj mais na boo boo faat lu dul bi nag toola jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp moo tax kenn ci ñoom moo ñëw ñu bon ni quoi daal di koy tuumaal ne lii nii euh, kii nii moom moo moo àgg ci man moo doom ji moo ko jóg mu jàpp euh, ba pare ne ah borom bi ngir mu seral ko liir bi wax loo liir bi borom bi wax loo liir bi mu jóg ne déedéet genre bi ñii bi <laughs> moom mooy ki nga xam ne moo àgg ci ndaw si maa kii maa gaa yi daal di rëccu nag ne ko bon baal ñu tabaxalaatal la sa sa sa fi nga doon jaamoo yàlla def ko or mu ne déedéet waaw. defalaatal leen ma ko rek na mu meloon waaw defalaatal leen ma ko na mu meloon kon loolu day wan ne ak bon hadis bële bu Amr ibn Shu'ayb même bu dee ne ku mel ni ñoom al imaam al Haafiz ibn Hajar dana hadis boobu dara ci leeru <laughs> waaw waaw loolu moom wérul hadis boobu wérul dara waaw waaw muy Amr ibn Shu'ayb an abiihi Euh, bi ne yeneen saa saa dafa jàpp ba pare ne hada wudu'i wa wudu'u rusuli min ba'di min qabli lii mooy samam jàpp ak yonent yi ma jiitu woon waaw mais xadis boobu ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar boobu daa jàpp dana wérul defu ko kon en tout cas xadis sayyidatu Saara bi na ko noon xadisu li nga xamante ne mooy euh, biñ la wax léegi bu juróoy ji bi nekk ci saxiix yi yooyu doy nañu ko ne kon jàpp nekkul loo xam ne jagleel suñu xeet bii la de waaw bu kenn jàpp ne jàpp daa nekk loo xam ne amuloon avant amoon na waaw yonent yàlla bi saa saam dañ doon jàpp waaw te boolu manoon ne yonent yàlla bi saa saam boo amaana ñoom ñoo ko doon def mais seen xeet doonu koon def lu ko wane sayyidatu Saara yonent la woon ah nekk loon yonent te pourtant dafa jàpp <laughs> soxnaa yonent la woon kon loolu te juree ji est-ce que juree ji yonent la woon mukk te pourtant dafa jàpp keroog kon jàpp du loo xamante ne nii ab jagle la ci ñun li nga xam ne mooy jagle ci ñun xadiis bi nga xam ne moom lay njëkk indi eh, dina ko leeral ak xadiis bi ci tegu mooy alxiliya pell gi leer gi nga xam ne moom la jullit ñi di leer atba'u sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyam leer gi mu leer ci ñoom seen bërëbu njàpp yi yiñ doon raxas ci njàpp nga xam ne bu yowmal qiyaamee day leer nañ loolu mooy jagle bi nga xam ne moom lañu am ci yeneen xeet yi waaye sinon amuñu beneen jagle du jagleet di jàpp moom loolu amoon na amaan waaw moo tax am na ci boroom xam-xam yi ñu koy wax ne loolu jagleet xeet bi la mais loolu def def leel bu rëy rëy rëy la ndax xadiis yi ñu la wax day dàq wax jooju wallahu taala alam kon léegi mu ne kon xadiis bi suñu boroom indi ko ngir ci indiwu ko indi ko ngir mu nekk ci ar rasmu loo xam ne ci alquraan waaw bu ko defee kenn kenn kenn du ci nattable ci ëllëg ci euh, mujjanteelu jamono ak ci wutey yu je yu mujj euh, tàng yu naan est sax jàpp sax est-ce que jàpp lii wëg lii di di di si ci sàkk ci njàpp sax est moom ci diine ji la bokk comme caaxaankat yi nga xam ne moom ngay gis ñu naan lu ñu gisul ci alquran bu ñu koo joxe yooyu yëpp ay affaire yu caaxaan la waaw kon loolu lu ama am solo la ginnaaw bi ñu xamee ne ñoom dañ ko doon def fi nga xam ne mooy yàgg nañ koo def ba ni laay yi wàcce kon loolu lu ama am solo léegi nag kon ah laay yi ñu ñëw ci gàttal suñu boroom dane yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm yàlla idaa qumtum wa idaa aradtumul qiyaam waaw ila salaa mooy bu ngeen nammee bëgg a jóg ngir dem ci julli